foofu du place fooy ut kër waaw di fa dëkk mukk mukk kooku doo fa ut li nga xam ne moom ngay def da ngay fexe tey yóob pop waaw benn instant doo fa nekk di yëgati naa fexe nu may fexee jéggi fii rawale sama bopp waaw waaw loolu moo tax yeneen tubaab yi saa saa am Seydina Ibn Umar ne. moo tax mu ne wa kaana ibnu umara moo ñuy def transition doon wax naan ba mu xamee élève bu jàppul la ko maître am jàngal sallallahu alayhi wa sallam wa ah sallallahu ala al muallim waaye radiyallahu anil muallam yal na yàlla julli ci kay jàngale waaye yal na yàlla gërëm ki mu jàngal waaw moo tax doon wax naan ida amsayta gis nga boo xëyee fala tantadi sabah bul xaar ngoon de waaw mooy pareel waajalal sa bopp ko bu loon manakul mawti fëggee fekk pare nga waaw dara du la dara du la du la du du du waaw dara du la bett waaye wa ida asbahta boo xëyee fala tantaziril masa bul xaar ngoon waaw bul xaar ngoon loolu la waaw mooy jamono ju nekk lu nekk mën na laa dal lu nekk mën na laa dikk waaw akbar ba pare na la xam nga fële waxoon na wa'ud nafsaka a ashaabil qubur gisoon nañ ko <laughs> ci riwaay ñoom imaam ahmad yeeg ñoom imaam euh, ibnu maaja yi booleel nag sa bopp ci ñi ñuy romb tey xam nga ku yor état d'esprit boobu kooku du mooy yàlla ci kaw suuf mooy yàlla du ko yomb waaw mooy yàlla du ko yomb ndax xam na ne comme que ci waa ñi ñuy rob tay laa bokk kooku yaakaar nga ne diñ ko ne kañ 31 décembre ah <laughs> ñu ngi le vingt-sept décembre deux mille vingt-trois caaxaankat yëpp a ngi waajal bu taxee di kayya waaw yow yaakaar nga ne kooku dinañ ko ne sa waay waajal 31 décembre te mu jàpp ne tey lay dee dañ koy rob tey déedéet parce que lu tax euh, ñu mën a mooy yàlla parce que état d'esprit boobu moo newul ci ñun jàppuñ ne ñun dañoo jàpp ne dañ fi sax wala dañ fiy yàgg waaw wa gharratuhumul amani leen wor mooy mébét yi ay bon dina baax nangama non yow yow yow deewagoo yow nangamagoo loolu moo leen war waaw wa mu war leen ci yàlla alxarur waraate kon bu mag bi di iblis wal iyaazu billah kon waxun nafsaka fi ahli alqubur wala eh, eh, min al mawta waaw kon nag moo tax eh, imaam ibn wax nii ne wa xuz min sihhatika li maradika mooy jëlal waajalal ci sa feebar sa sa sa am wér dooy def ci lu baax balaa feebar di la dikkal fekk doona woon def lu baax mooy bi ngay wér yàlla bi nga wéree la soxla boo feebaree mu fay la comme la nga doon jëf ba xamante ne ci nga feebar moo taxoon mu ne woon ah ida marida al abdu aw saafara kutiba kataba allahu ma kaana ya'malu sahihan muqima ki nga xamante ne idaa marida al abd bu jaam bi feebaree aw saafar wala mu tukki mooy fekkoon na ne laata muy feebar muy ba mu wéree ci jaamu yàlla la ne woon chantier yàlla yi mu feebar wala aw saafara mooy ba mu nekkee dëkkam tumuraankewul tukkiwul deful dara di jaamu yàlla léegi nag mu jëw di wayaat voilà kookee la wax kooku kataballahu lahu borom bi da koy bindal moom maa la nga xam ne kaana yaamalu la mu doon jëf sahihan muqima te xadis boobu moom na mooy dañ koy bindal la nga xamante ne moom la doon jëf ba mu wéree ak ba nga xamante ne ci la mooy laata muy feebar waaye ba mu defee këram muqiman nekkoon dëkkam doon jaamu yàlla bu voyagé mu nga xam ne day wàññi yu bari loolu lépp borom bi da koy bindal comme si daa ne woon këram kooku mooy daa fekk kon mu doon def ba mu wéree loolu la naan ko na nga jël wa xuz min sihhatika mooy booy wér jaamul yàlla li maradika mooy tax boo feebaree sa borom di la fay comme si da ngaa wéroon loolu lay tekki waaw loolu lay tekki alors que boo yoon ba nga wéree defoo dara boo feebaree yàlla du la fay mukk lu mu lay faye hein lu lay faye du la fay dara parce que da ngaa defoon dara nan lañ lay fay retraite alors que yow liggéeyoo nekk woon sax ci liste mais boo ci newoon boo feebaree di nga xam ne comme li ñu waxoon yàlla dàq fay retraite gaa yëpp waaw allahu akbar mu ne ko wamin xayaatika li sa fa sa dund gi profité ci gaawal def ci lu baax balaa faatoo dikk waaw ndax bu faatu dikkee la am sa ba faatu dikkee lay définir kër gën jëm mooy la nga nekk woon ci kaw suuf in xayran fa xayr wa in sharran fa shar bu dee lu baax la lu baax bu dee lu bon la lu bon lay doon wa man fa man ya'mal mithqala dharratin xayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara borom bee ko wax képp koo xam ne fekkoon na doon jëf lu toll nit wala lu gën a suuf pepp atum bu ñu xar-xaraat lu toll noonu ci lu baax dina ko gis waaye ku jëf lu toll noonu ci safaan dina ko gis kon nag loolu bi dund gaawal profitool balaa dee di la dikkal muy jeex dootoo ko man waaw dem ba ñu dee di la dikkal nga naan rabbi irji'un la la'alli a'malu salihan fi ma tarakt suñu boroom ne kallaa waaw bàyyi ba dee di la dikkal nga naan borom bi ay way jële ay waay doo ma delloo bu ko defee ma ma ma def lu baax saraxe ca la ma baax def ko ci sa yoon yi mu ne ko kallaa mukk lool du am kon nag profitool wa min xayaatika ci sa dund gi li mawtika balaa sa faatu di dëkk waaw moo tax am na ci benn riwaaya Eh, nga xam ne imaamul Lays moo ko jële ci Mawlana ci ci eh, moom ni mu ko solowee foofu yone kii Seydina Ibn Umar dane Mujaahid nee na <laughs> allahu akbar allahu akbar ñii daal ñooy ñi nga xamante ne nii ndax nee na yonent bi alei saa saam dama cee tegal ne ma ndax xamoo yaa abdallah yow xamoo ndax ëllëg yaay kan kan ngay doon waaw mooy xamoo ëllëg fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan allah <laughs> waaw wa min hayatika li mawtika fa innaka la tadri ya abdallah masmuka ghadan waaw allahu akbar mu ne ko fa innaka wa min hayatika jàppal ci sa dund gi li mawtika profitool sa dund gi balaa deewa dikk fa innaka ndax yow laa tadri hein bële moo min xayaatika qabla mawtika ci riwaa imam Layth fa innaka ndax yow laa tadri xamoo ya abdallah yow jaamu yàlla ba masmuka ghadan lan moo nekk sa tur dem suba léegi nag boroom xam-xam yi ñenn ñi mooy mais doo xam suba looy nekk sa tur mooy nekk lan mooy ndax dangay texe wala da ngay texee di loolu xam nga ko waaye li gën a doon mooy est-ce que suba da ngay dund a hayyun am mayit loolu la ci jublu mooy tey yaa ngi nii di dund waaye est-ce que suba tu seras parmi les vivants ou parmi les morts loolu xamoo ko kon nag profitool ci sa dund gi balaa dee wa dikk loolu la koy leen tibale sa sa wax allahu akbar hu la ilaha illa allah te xam nga Seydina Ibn Umar Seydina lii nii mu wax hadith la boo xamante ne mooy lii mu doon wax doon ko nettaliwaate yonent bari saa saam ci boppam ci waxu yonent bari saa saam la ko jële parce que xam nga Seydina Ibn Abbas day solo jële ci euh, ci yonent bari saa salaam waa hadith bu siiw boobu rek al imaam al Haakim an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala nettali ko muy hadith Mawlana Ibn Abbas. mu ne yonent bay saa dafa wax benn waay wa huwa ya'iduhu fekk mu ngi koy waar ne ko ightamim xamsan qabla xams lu doon nañ ko fan yële mais waxuñu woon yëpp ne ko profitool fekk da doon waar waaj yonent bay saa saam ne ko ightamim xamsan qabla xams ne ko profitool njëkkanteel profitool ci juróomi mbir balaa juróomi mbir a ñëw shababaka qabla haramik sag ndaw sag jeunesse laata sag màgget di jot waaw bi nga amee ndaw profité ci moo tax képp ku laal la da am temps non gisoon nañ ko de waaw kenn du njëkk yawmal qiyaam lu dul ñu laaj ko ci mbir te bokkoon na ci ca shababaka waa sag jeunesse moom loo ci la joyoon waaw bokk na ci liñ la doon laaj ci lan nga ko rappelé kon mu ne ko profitool ci sa ndaw ci sa jeunesse ci sa jeunesse qabla laata haramika sa màgget waaw laata ngay màgget dootoo ko man profitool di def lu baax boo màggetee mënatoo def borom bi fay la retraite ku koo xam ne da doon def comme ki nga xamante ne dafa wérun di def boo ko deful woon nag boo fi ñëwee du la fay loo xam ne liggéeyoo ko benn ngoo mu ne wa sihhatika qabla saqamik ñaareel profitool ci sa wër gu yaram moom la imaamu Ibnu Umar doon waxe fee sak sak li nga xamante ne radiyallahu anhuma sak wér jamono ji ngay wére laata ak wopp ak jarag di la dal dootoo mënati dara defal bi nga mënee bàyyil ba mënatoo nga naan ay way yaa laytani loolu du jariñ dara waaw kon ñaareel nga ñetteel wa ghinaaka qabla faqrik ñetteel profitool ci li nga xamante ne nii mooy sa koom sa am sa richesse bu la yàlla mayee may na la jot mooy may na la richesse gu rëy may na la xam-xam borom bi nee na ku ma jox xikma kooku jox nañ ko xayran kasiira yiw bu yaatu yaatu profitool ci loolu jaamu ci yàlla dimbali ci jaam yi xamle ci te yàlla tax kon nag waxi naaka waaye ay koppar la la jox ay matériel alalu àddina loolu profitoo ci qabla faqrika balaa ngay ñàkk loolu le borom bi di ko rikki di ko nangu loo ñeenteel wa faraaghik wa faraghaka qabla shughlik waaye profiteel ci sa amuk jot jamono ñay am jot yu bari nga man koo def au lieu nga profitoo jaamu ci yàlla remplir leen ah am na nu ko borom masaalik waxe de waaw waaw wa amiril awqaata bin nawaafili voilà mooy bi muy wax noonu dim feccaleel feesalal sa waxtu yi ci naafile yi ginnaaw ba'dal faraa'idi bila ta'afuli waaw waaw mooy ginnaaw say farata feccalee ko ak ay naafile te bul ànd ak ak ak ak ak ak aku paresa aku ak ak ak ak aku bàyyeeku ak ak ak tayel bu ko def waaw kon mu ne ko wa faraaxak sag am jot qabla shughlika bala ngay ah yittewoo loo xam ne yitte dugg la yoo xam ne lu bari man a toog waaw bari na gaa yoo xam ne dañuy toog nekk étudiant di dem fac ba am na ay ay heures yoo xam ne yu bari yoo xam ne mën nañ ci profité ah, xam ci seen diine xam lu bari mais duñu ko def waaye dimbali ci ay nit duñu ko def buñ baree nekk ci PlayStation yeeg affaire u caaxaan yooyoog ay jeux kese waaw seen diine il suffisait rek ñuy déglu buñ doon déglu sax yi leen di amal njariñ dinañ am xam-xam bu bari duñu ko def waaw léegi nag ñu foog ne buñ amee seen diplôme d'ingénieur wala de docteur ah yow nekk professeur nag war a yor ay élèves wala yu mel noonu wala kiiwati njaboot gi kii la yooyu ñuy xaar ne jamono jooj mu ne la ah jamono li ngay kii profitool balaa soxla di dikk dootoo amati temps ba nga amoon ngir mën a def yooyee ngir mën a def yooyee kon nag wa faraghaka ak li nga xamante ne mooy sa jot qabla shughlika laata ngay soxlaal say soxla ñëw dootoo ko man bi mujj mun a wa hayataka profiter ci sa dund qabla mawtika laata sa faatu dikk waaw ndax ku faatu jeex na ndax ku faatu ku faatu jeex na waaw kon nag mu ngi noonu le waaw Allahu akbar loolu moo tax am ci boroom xam-xam ni rahmatullah alayhi comme ni al imam al hafiz ibn hajar indi rahimahullah mu ne qaala ba'd al ulama kalam ibn umar muntazi'un min al hadith al marfu' wa huwa mutadamminun li nihaayati qasri al-amal wa anna al-aaqila yanbaghii lahu idaa amsaa laa yantadhiru as-sabaah wa idaa asbaha laa yantadhiru al-masaa bal yadhunnu anna ajalahu mudrikahu qabla aw mudrikuhu anna ajalahu mudrikuhu qabla dhaalik waaw mu ne gis nga waxu imaam mu ne am na kenn ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi nee na gis nga waxu Ibnu Umar bii nga xam ne moom la doon wax Mujaahid am na boo xam ne nee na man mii la ko wax waaw ne imam nu Umar da ne ma wa ne ma ida amsayta fala tantazir as-sabah wa ida asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mawtika waaw léegi wax jooju noonu wax jooju noonu lenn ci boroom xam-xam yi ne wax ji ibnu Umar bii lu ñu jëli la lu ñu xëcc la lu mu jëli la ci xadiis bi nga xam ne mooy bi ñu yëkkati mooy hadith li ñu la wax sànq Mawlana Ibnu Abbaas bi radiyallahu anhuma mu ne tam dafa làmboo ah, nihaayatul qasril amal mooy yow na jeexal di am ay mébét ci mbiru àddina waaw te ki nga xam ne mooy ki yeewu am xel moom li mu ko war mooy bu xëyee bu mu xaar bu bu bu gontee bu mu xaar suba waaw ndax jamono lu ci nekk dee mën na koo dikkal te yàlla waxul a kañ la waaw waaye bu dee boroom wër gu yaram la. waxtu wu nekk borom bi mën na koo dugal virus bu ko waddal léegi dootut man la manoon waaw ainsi de suite da amoon euh, euh, faraag amoon nga jot léegi borom bi mën a soppi mbir yi léegi talatoo dara talatoo dara kon nag kooku bu xëy bu bu bu gontee warul a xaar suba wa ida waaye bu xëyee laa yantadiru sabah du xaar al du xaar li nga xam ne mooy ngoon bal li am ba des yazunnu daa war a am yaqiin lu njortu bu kuréy këne am na ajalahu loolu noonu la war a am yaqin këne dëgg dëgg dëxal bi koy yàlla tegal waaw ne mbir mu nekk dama koo bind waaw wamaa amru ne ne moom borom bi ay mbiram nekkul lu dul ci loo xamante ne nii da koo bind ko teg ko inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar ñun lépp koo bind teg ko ci dogal natt ko teg ko bu waxtoom jotee day ñëw wala bu waxtu demem jotee day dem waaw mu xam ne lu nekk comme li mu wax ne ilaa ajalin musamma li ajalin musamma ngir da ko def dëxal boo xamante ne bu mu tudd la waaw ñu bëri nag umpale na leen dëxal boobu mu gëm te am yaqin ke ni gis nga dëxal boobu délai boobu ko yàlla tegal mudrikuhu waa da koy dab te dina ko jàpp qabla daalika balaa ngoon wala balaa suba mu am yaqin que loolu mën naa nekk mooy mën na nekk waaw amul dara loo xamante ne tam moo ma wax que ne mënu nekk mooy damay am njortu bu yaatu que mën a nekk la te est-ce mooy li nga xam ne borom bi saa bu ko neexee lay def ndax moom innamaa amruhu idaa araada shay'an an yaqula kun fayakun bu nam nee dara naan kun na nekk fayakun mu nekk ci saase lan moo ma ne balaa mu guddi du ma ne man ñii minal mawtaa ma nekk ci mawtaay wala bu dee euh, euh, euh, guddi la ba ñu ne wala subaa jot ma nekk ci mawtaay kon nag mu ngi noonu de allahu akbar allahu akbar kon njëkkanteel de njëkkanteel loo xamante ni def loo xamante ne nii boo faatoo yow diñ ko jariñoo ëllëg jamono yi ngay wére njëkkanteel ci jëf ju baax boo xamante ne nii boo feebaree ah nga xam ne mën naa ñëw bu nekk tere la liggéey borom bi dina la fay la nga xamante ne nii moom nga doon jëf ba nga feebaree manoo dara kon nag mu ngi noonu le waaw léegi kon xadiis baa ngi noonu waaye bokk na li ñu ciy jàng mooy bala ñuy jeexal leneen mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit li nga xam ne noon la doon jàngalee. te neewul bon man seen baay yi laay jàngal après c'est à eux de xool nan la ñuy jàngale seen doom yi ah waaw Ibnu Omar mii man baayam laay jàngal Omar léegi Omar c'est à lui de voir nan lay jàngale nit ñi mooy loolu waxu ko ku yeewu waaw <laughs> waaw man daal dinaa jàngal seen baay yi léegi c'est à leur baay la de jàngal leur fils waaw quant à daara ji ma yor seen baay yor seen nday yor seen baay yor seeni doom non loolu man da ku la ne man da yonent waaye sa sam génération yëpp la jàngal <laughs> waaw day jàngal maam jàngal baay jàngal sët ñoom ñépp ñu bokkoo saas bokk ki nga xam ne moo leen jàngal mu yonent bi alayhi salaam di sax mu nit ñi waaw kon affaire baa ngi noonu kon affaire baa ngi noonu waaw loolu la mooy li nga xamante ni mooy li mën a nekk kon nit ki yow sa sa sa waamee xéewal mbaax xam-xam ak yooyu ak yooyu li nga xamante ne moom ngay def mooy warul am frontière wala ñëw nii laay jàngal non man gone yi moom duma leen jàngal quoi noo wala paa yi non non non man non yooyu non c'est que mag jàngal mag dafa compliqué quoi ñoom duñ jàpp dara wala doo man xale yi nangam ak nangam déet yeneen may saa saa ñépp la doon jàngal te gis nga ni mu daan dafa ñëw ngir wane tamit nga xam danga ciy gisee affinité bi mu amoon ak Seydina Ibn Umar waaw. ak wàcc gi mu wàcc boppam alayhi salaatu wasalaam nga xam ne jàngalekat bi noonu la war a mel jàpp li nga xam ne mooy mbagg yi mbagg yi te lool doo ko def loolu koo xamante ne nii da am affinité affinité ak moom waaw ñeewante ak moom ba pare ne ko yow abdallah kun fi dunya ka annaka gharib waaw di wax ak moom comme niñ la dañ ciy jàngale li ñu waxoon waxo sànq moom la doon waxal mais ñépp lay waxal waaw lii nga xam ne pour moom kese la pour mbooleem xeetam la nekk na nga jàppe sa bopp ci àddina bi comme si tumuranke nga comme si étranger nga de façon nga jàppe ko lool moo am nga ñàkk koo jàppe lool moo am que tu le considères comme ça c'est la réalité waaye que tu ne le considères pas ça reste la réalité mooy ne tumuranke nga fi waaw te bés bi nga koy xam mooy bés bi ngay faatu nga seet yonent bay saa saa waxoon na liy topp ci génn àddina ñaata la <laughs> alalam <laughs> waaw alalam ak waa ñañam ak a jëfu ñaar yi dañuy dellu alalam day dellu waaw bu dee jaam ba mu amoon doon ko topp wala ke perpa euh, yére ba mu soloon ñu kii ko du sax ci moom du sax ci moom lan mooy des amalu jëfam waaw jëfam mooy sax moom mooy des ak moom leneen lu moom c'est éphémère dafiy jóge yonent bay saat saam kon ñun ñëpp lay waxal waaw di jàngal di wax ak génn nit mais ñëpp la ci jum waaw waaye it dañ ciy ki nga xam ne moom lañ jàngal liñ noo wax ma ne woon ni'mal muallim waaye ni'mal muallim est ki jàngale sallallahu alayhi waaye est ki nga xam ne moom la doon jàngal mooy nit dangay ngay jàpp luñ la waxul Seydina Ibnu Umar moo taxit da koo jël def ko li nga xamante ni loolu la doon dunde bu ma soon a xëy doonu loon bu ma gontoon doonu loon xaar suba bu bu suba jotee it doonu loon xaar ngoon comme ni ko yonent bay saa saa waxe mu nekk perpétuel jàppe boppam xarit waaw kook dafa pare waaw mais mos ku malakul mawti di ñëw nga naan ah rabbir ñuun ba borom bi dooma delloowam dooma may tuuti kooku mooy xam nga ne kook parewul waaw kook parewul moo tax du bëgg mukk dajeek boromam te man ahabba liqaa allah ahabba allah liqaa'ah wa man kariha liqaa allah kariha Allahu liqa'ah yonent may saa saam nee na ku sopp dajeeg borom bi borom bi sopp dajeeg yow waaw waaye ku bëggula dajeeg borom bi borom bi du dajeeg yow bëggula dajeeg yow sayyidatu Aisha ne ah yonent may nag yow ñun ñépp bëgg <laughs> dund gi gaa yi dañu bëgg dund mu ne déedéet du de xam nga lan la way ngëm yàlla gi bala mu génn àddina la ko borom bi di wan xéewal yam ko dencal mu gis ko oh mu xemmeem ko lool bëgg faa dem borom bi nag sopp dajeeg moom kantaa yéeféer bi <laughs> bés bi nga xamante ni moom day génn àddina borom bi da koy wan da koy wan li nga xamante ne nii eh, mooy eh, fa mu war a ci lu yées lu koy xaar loolu nag tax mu ne eh, du fa bëgg a dem waaw du fa bëgg a dem léegi nag comme que bëggu faa dem moo tax du bëgg a dajeeg boromam léegi nag du bëgg a dajeeg boromam <laughs> loolu moo tax <laughs> borom bii du bëgg a dajeeg moom moo tax am na benn boroom xam-xam boo xam ne kii euh, lu tax parce defu fa dara te bu boobaa ngay xam li yonent bay saa doon wax ne euh, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir te ñu gisoon ko bee weesu foofu ngay xamee exactement affaire boobu waaw mooy ajjana yi yéeféer bi la moo tax bu gisee bu ko borom bi wanee <laughs> la koy xaar ci ay mbugal ko bu sànjam du bëgg a dajeek borom bi fi ngay xamee ne it borom ngëm yàlla bi àddina bi lu mu fi man di amit ci prison la nekk loolu lay niru mooy bu ko borom bi wanee day bëgg gaaw dem dootul bëgg àddina bi dara bëgg nag borom bi gërëm ko moo tax am na benn borom xam-xam kii euh, Abu Sahl as-Sa'luki benn boroom fiqh borom xam-xamu fiqh la nga xam ne. non seulement boroom xam-xamu diine la woon waaye boroom xam-xam la boroom bi da ko ubbiloon ci wàllu àddina mu jiite woon waaw léegi nag dafa amoon benn euh, convoi bu mu nekkoon nekkoon genre émir la woon euh, bi nga xam ne ci la nekk ak alalam jeeg yooyu génn di dem benn yahuudi yi daal di koy dab quoi <laughs> daal di koy euh, interpeller nga xam ne dafa ñàkk nag yahuud boobu juif boobu sol yére yu tilim naan ko mais yow ne ko yow yéen xanaa du yéenay wax ne yéen seen yonent bi dane ak dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir ah tam yéen yéena ne seen yonent bi moo ne àddina prison wu wéy ngëm yàlla bi la waaye ajjanaay yéeféer bi la man maa ngi nii xanaa gisoo ma man ma nekkum yéeféer ba pare gis nga sama xaal ni ma ñàkkee ak ni ma la sama yére yi aw ba sax yére yu baax yi ma sol te yow yaa ngi nii di wéy ngëm yàlla xoolal sa faste gi nga nekk sa yu rafet yeeg sa convoi yeeg sa waruwaay yi waaw waa ji ne ko nag <laughs> al imaam Abu Sahl as-Sa'lu as-Sa'luki ne ko ne ko gis nga yow ida sirta gadan ila azabillahi kanat hadhihi jannatuk wa ida sirtu ana ila an-na'im wa ridwanillah sara hadha sijni <laughs> mu ne ko ci saate tako xaw <laughs> ko mu ne yahud bi gis nga euh, ëllëg bés boo naree dem ci mbugalu yàlla boo deewee sa kéeféer gi nekkub yahud gis nga lii nga nekk même lii sa yére yi dand ràpp nga ñàkk wallahi bu boobaa di nga ne fa ma jëkkoon àddina la ma doon ñàkk ñàkk lool sama àjjana lool parce que fii moom yi mbugal mu tar mu dul jeex laa fii de kon li nga xam ne boobu yow nii nga nekk même bu dee ne sa yére yi dand na amoo lu bari ñàkk nga bi nga xam ne fii mooy sa àjjana mais du alaaxira alors que man nii yàlla ubbil ma ci wàllu xéewalu àddina bés bu ma demee àjjana la ma fa yàlla yi ma gis ko damay mel ni malgré li may am lu neex damay mel ni ku nekkoon ne xam naa ne kon àddina bi lim doon neex neex ci man ab prison la woon gaa yépp nag yéemu ci ni mu gaawe tontu waa ji ak ni mu nga xam ne noonu la jële loolu la voilà xam nga woon nañ la tekki boobu daa am waaw loolu la moo tax daal affaire bi gis nga tout le problème waaw tout le problème ci benn affaire rek la waaw mooy ra xubbu dunya daal ra'su kullu xatiya gis nga bëgg li nga xamante ni nii mooy àddina mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tetu bépp problème voilà kon da ngay gis yonent bi sallallahu alayhi waaw nii nga xam ne noonu la doon jàngale waaw ibnu Umar tamit di taalibe boo xamante ne bu bat li mu doon jàpp njàngale moomu mais du ay njàngale moo xam ne boo waxee ci nopp bii gaa yi la nga jàngale tay bu subaa nga gis leen ñuy def lu contraire wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw yeneen ci bari saa saa waxul woon ci ay nopp yu tëx waaw waxul woon nag ay bët yoo xam ne dañoo selmaxa woon te doonuñ woon ubbeeku jamais ak xol yu tëju déedéet ñoom moom dañ ko woon jëfe ba pare jàngal ko comme ni ko jàngale ñu xam ci ne lu baax boo ko yoree c'est pas pour yow. waaw ñëw wax ko Mujaahid ne ko eh ah nga xam ne ku nekk na yonent bay saa saam jàppoon saxaabaar yi yow miy jàngale noonu nga war a jàppale ñu ngay jàngal waaw gënoo leen du danga leen di wan ne maa leen gën yonent bay saa saam ba su la taxaw di leen wan ne maa leen gën waaw sopp leen sopp gu tar waaw di leen xamal di leen ramitaay di leen nandal ci loo xam ne mooy defar seen diggante seen borom waaw allahu akbar sayyidna ibn Umar jàng ko ci moom di ko doxal ak ki nga xam ne mooy taalibeem bi di mujaahid ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo jële xadiis bi ci moom euh, euh, ibnu umara radiyallahu ta'ala anhuma waaye kon ah mu ngi noonu dañ ciy gis ne tamit di jàngal nit téye ci leen euh, jàpp ci ay mbaggam wala téye ci mbaggam wala téye ci loxoom ngir mu gën a mën a ci Euh, bien sûr que koo xam ne war ngaa koo mën a ko euh, ko sa góor ak góor wala jigéen boo mën a laal loolu tax di wax voilà mooy comme jàpp ci mbagg gi comme loolu yeneen bay saa saa def loolu du lu aay du loo am nañ naan mais saa yi looy jàpp ci sama mbagg bi saas ah saas ah, da ngay waaru quoi <laughs> non loolu day day tax waa ji gën a bàyyi xel waaw day gën a bàyyi xel li nga xamante ne mooy njàngale mi waaw bàyyi ci xel lool li nga xamante ne mooy laal gi nga xam ne moom lay laal jàpp ci lennam ngir mu gën a bàyyi xel gën a eh, attirer attention wam kon nag lii lépp dañ ko ciy jànge waaye bon mën nañ ci yem noonu insha allahu taala kon xadiis baa ñu noonu bari na njariñ lool kon xadiis bi bii di ñëw boo am na yeneen ne wo Eh, bon waaye daal <laughs> baax na nii quoi léegi mooy bii di ñëw insha allah ñu war a gis eh, li nga xamante ne ni eh, mooy tamit bon bala ñu jàll mooy xadiis yi ñu gisoon ne daa daa jàpp ci lenn ci sama yaram xadiis bii leeral ñu ko dañuy gis ne kon al xadiis yu fassirul xadiis waaw xadiis day day tekki beneen xadiis loolu moo tax bokk na ci li tax taxriij yi am solo mooy di seet xadiis yi ñan ñoo ko solo ak nan lañ ko solowee xam nga ñoom imaam Ahmad imaamum Abu Isa at-Tirmidhi ak al imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhi ñoom dañoo solo dane jàpp ci lenn ci sama yaram xadiisu imaamul Buxaari bi ñëw wane ne bi man ki bayya wala bi man ki bi ñu xam ne ah lam ne woon fee daa jàpp lenn ci sama yaram mooy kon mbagg yi la wala mbagg ne kon loolu xadiis mooy li nga xamante ne moom mooy shara li nga xamante ne mooy xadiis ni moom mooy loolu lu ama am solo la nga xam ne moo tax bala nga fee nekk di wax say waxi bopp ka di di conclure que di déduire demal nga xool ndax xadiis moom boo boo dajalewul yoon ya mën a goo cee wax lu leer waaw alhamdulillah mën a wax lu leer kon loolu daa am lu am solo waaw te tamit mooy nit ki eh, eh, eh, gis nañ da koy Euh, woo ci mu nekk koo xamante ne day pare waa ngir boroom waaw waaw ilaa daaril maad da ciy pare waaw du jël àddinaam du jël xolam wékk ko loo xamante ne nii day jeex bal da koy wékk koo xamante ne nii du jeex muy boroomam tabaraka wa taala kon nag mu ngi noonu kon nag ñu yem noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu war a gis li nga xam ne mooy xadiis bi ci tegu te junju nañ la ko sànk muy hadith Seydina Abul Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi hadith numéro 472 radiyallahu ta'ala anhu wallahu ta'ala a'lam bii di ñëw kon ñu gis ko inshaa Allahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in